a'uuzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci qismu ghanaa'imi Hunayn ghanaa'imi Hunaynin muy séddale gi sallallahu alayhi wa sallam doon séddale butin de guerre <clears throat> màng mi nga xam ne moom lañ amoon ci ghazwatu hawazin wala ghazwatu hunayn ñu ngi woon ci ñi imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah solo ne ñooñu lañu jox la yonent bi alayhi salaatu salaam sédd keroog jox leen ci almuallafata qulubuhum ak tulaqaa u ñi nga xam ne ñooy ci kaw-kaw yi ak ci muhaajiruuna yi waaye daanaka ñim cité mooy tulaqaa u yi di almuallafata qulubuhum ak ci gay arab yi gisoon nañ ne càllale yooyu dese naa dëgër mais gis naa ci al isaaba imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah aleyhi am na kum ci ñu imaam ibn Isaaq tudd nii koo xam ne ba muy def tarjamaam dane càllale imaam ibn Isaaq bi am na ku ko jokkale ba mu tudd càllale bi ba ni muy demee ba Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu muy wax ci li nga xam ne mooy séddale màngo Hunayn mu ne kooku joxoon na ko téeméer wala cinquante gëléem kon loolu dañ ciy gis ne kon même gisoon nañ ne riwaay imaam Ibn Ishaq bi mu'allaq la mooy da ko wax saamoon di càllale waaye kon ci loolu le ci yoonu Abu Sa'id seydina Sa'd ibn seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala jokkaloo na ñu ngi woon nag ci tarjama yooyu noonu ñooñu nga xam ne ñoom la imaam ibn Ishaq tuddoon ñu doon xool biographie ñi nga xam ne jotuñu leen woon gis ci ñi mu lim moom imaam ibn Ishaq ibni yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne woon wa ataa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam al-mu'allafata quluubuhum wa kaanuu ashraafan min ashraafi quraysh yata'allafuhum wa yata'allafu bihim qawmahum fa ataa abaa sufyaan ibna xarbin mi'ata ba'iir wa ataa ibnahu mu'aawiyata mi'ata ba'iir wa ataa xakiim ibna xisaamin mi'ata ba'iir wa ataa alxaaris ibna alxaaris ibna kalada axaa banii abdiddaari mi'ata ba'iir wa a'ta al-Haaris ibn Hishaam mi'ata ba'iir wa a'ta Suhayl ibn Amr Suhayl ibn Amr mi'ata ba'iir wa a'ta Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays mi'ata ba'iir kon imaam Ibn Isxaaq ñun foofu la ñemoon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jox keroog bi muy séddale almuallafata qulubuhum ñi nga xam ne dañ leen doon jox ngir moo tax li tekki muallafata qulubuhum mooy li ci kanam lim ne wakaanu te ñii boo xamul ñooy ñan dañoo nekkoon ashrafan min ashrafi nnaas ay dignitaires lañoon ay kilifa lañu woon parmi les dignitaires des gens de Quraysh ak kaw-kaw yi mu ne yata'allafuhum wa yata'allafu bihim qawmahum ngir nooyal seen xol ñu mën a rester ci l'islam biñ dugg ndax ginnaaw bañ xamee ne li leen ci dugaloon moom ñàkk pexe la woon waaye à travers ñoom xéewal yi mu leen defar ak teraanga yi seeni ñoñ daldi ciy xemmeem lislaam daldi ciy gën des ndax ñu ngi leen di teralal seen kilifa mu ne ba looloo tax mu mu jox sayyiduhum muy sayyidu al mu'allafatu qulubuhum wa tulaqa muy Abu Sufyan Saxr ibn Harb gis nañ moom ni mu tuube woon nee na mu jox ko mi'ata ba'ir cent gëléem téeméeri gëléem wa atabnahu Muawiyata mi'ata ba'ir mu daldi jox doomu Abu Sufyaan Abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab moom gisoon nañu tarjamaam ci lu yàgg mu ne mu jox doomam di Muawiya sayyiduna Muawiya alxaliifa ibn abi sufiyaan moom mu lañ gisoon tarjamaam ci jataay bii weesu walillahil hamdu wal minna mu ne waatoo xakiim ibn xizaam mi'ata ba'iir mu daldi jox xakiim seydina xakiim ibn xizaam mi'ata ba'iir saa gëléem Euh, pour ne pas couper affaire bi parce que Seydina Hakim ibn Hizam am na luñ ñu fi mënoon a dugal parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na damaa jox di ma jox ma koy laaj mu may jox di ko laaj ba mu ne ma ndax Seydina Hakim ibn Hizam euh, moom jotoon nañu gis tarjamaam te boo fàttale ko euh, moom mii xam nga imam li sax nee na bokk na ci ñi ñu joxoon keroog saa gëléem mu'allafatu qulubuhum yi te ci occasion boobu la doon wax ne te xadiis bi mu ngi ci saxiixayn mu ngi ci saxiixayn mu ne dafa laaj yonent bi aleyhi salaam ah, moom ci boppam moo ko nettali hein ah, ah, Seydina eh, kii bokk eh, Urwa eh, Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak Seydina Urwa ñoom ci ñoom ñaar la ko kat jële imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne moom Seydina Hakim mooy bien sûr moo imaam Sa'id ibn al-Musayyib ci moom la ko jële parce que dane moom Hakim anna Hakim ibn Hizam qaala mooy Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwab ak Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa a'tani thumma sa'altuhu fa a'tani thumma qaala li ya hakim inna hadha al-mala khadiran hulw faman axadahu bi saxaawati nafsin burika lahu fii wa man axadahu bi ishraafi nafsin lam yubaarak lahu fii wa kaana kalladii ya'kulu wa laa yashba' wal yadul ulyaa xayrun minal yadi suflaa. Allah Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Hakim nee na dama laaj Yonent bi alayhi salaatu wa salaam a'tani yi mu jox ma summa sa'altuhu ma laajaat ko mooy ci alal ji ndax alal ji bari na way fa a'tani mu joxaat ma hein summa qaala lii bi ma joxaatee nag mu ne ma yaa Hakim mu ne yow Hakim xam nga Hakim ibn Hizaam ibn Xuwaylid fàtte woo lool moom mi sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid ummul mu'miniin bàjjanam la ndax baayam sœuru frère sayyidatu Xadiija muy Hizaam ibn Xuwaylid sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid ibn Asad ibn Abdil Uzza ibn Qusay ibn Kilaab mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam yaa Hakim bi mu ma joxee jox ma lu bari may laaj mu may jox rek mu ne ma ee Hakim in hadha al maala xadirun mu ne ma gis nga alal jii Hakim dafa naat te dafa neex alal dafa neex de <laughs> ma alal dafa neex ku ko xamul rek mooy waajoo waaju ko amul moom mën naa bañ a xam cafkaay alal neexaayu alal wallahi laqad sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadha al mala xul xadirun mu ne ko gis nga alal jii ni mu naate te wert mooy te neex xulwoon dafa neex de waaw waaye nag loolu yëfi àddina la rek waaw mooy yëfi àddina rek xam nga am loo xam ne moom loo soxla dagg lu ñu joxoñ nga dagg soxla boo am ci wàllu alal man koo faj ndax mu ngi fi te tamit di am yu bari yoo xam ne danga koy mën a def te ki ko amul du ko man mu ne ko kon inna hadha al mala xul waaye nag moo tax alal ci boppam du moo moo moo nañ ko du alal ci boppam moo moo yoon non tout ci ban action lan nga ci def moo tax mu ne ko fa man axadahu bi saxaawati nafs buurika lahu fii waaw balaa alal ju neex joojuy jariñ nag mooy alal ju barkeel mu ne képp koo xam ne daf ko jël sàkk ko ut ko am ko wala jël ko bi saxaawati nafs ànd ak la dignité humaine la dignité de son nafs waaw mooy bëgg koo am wala bëgg jël alal du tax mu jaay ngorom rawatina yàlla tere muy jaay diineem ndax alal wala muy suufeel boppam ngir alal déet suñu yonent ma la saab saab nag ne képp ku ko jël bi saxaawati nafs entre at ak yow sa personnalité li nga doon sa dignité waaw garder sa dignité garder say principes yi nga xam ne moom la la l'islam teg ne lii moom lu loo bëgg-bëgg alal bu la ko alal jañ jaral waaw dee ci ñàkk moo gën dee ci nekk riche boo xamante ne la tax nga riche dara daganu ci ku ko jël ci noonu nag mu ne buurika lahu fi buur yàlla de la ciy barkeel lu mu tuuti tuuti sa soxla yëpp da ciy xaj loo soxla daanaka mu faj ko di nga gis ñu la ëppale mais yow liñ leen gën nekk ci aafiya gin leen a am dalu xol xaaj bi ñoom amuñu ko yaa leen ko raw fuuf te ñoo la ëppale ndax lan qad intuzi'a al barakatu min maalihim wal min amwaalihim dañoo xët ci rocc barke ci seen alal yi kon ku ko jël bi saxawati nafs kooku dañ ko koy barkeelal waaye mu ne ko waman axadahu bi ishraafi nafsin lam yubaarak lahu fii yaa xakim yëgal ne nag alal ji li muy neex wert ki muy jariñ mooy ku ko jël bi saxawati nafsi de waaw du marchand de ndax loolu du wàcc boppam doyadal boppam ngir mën a jot lu ne ci loxoy jàmbur walla ci alal joo xam ne moom lay ut ci entreprise sàngam mu baraade diineem waaw man baa nuuram bi dujaa fa sayandam mu ne ko waman axadahu bi israafi nafsin lam yubaarak lahu fii kii mooy képp koo xam ne nag ku ko ut ci bi israfi nafs di yuqamte ko mooy yàkkamti sa wërsëg ba tax ngay fexe am wërsëg loo xamante ne nii ci yoon yu daganul yi nu ma ko amee baax na alal bi daganul bi daganul mooy bi tegoogul sama loxo waaw walakin ida wasala al maalu yadi fa huwa xalaal loolu du dara bu agsee sama loxo rek dagan na waaye nag bu ci agseegul daal mooy garaawul mu ne nag képp ko ut ci yuqamte ko waaw liñ naan ak tiit loo foo gisee alal mel ni dangaa rëccule kenn mul mel ni waa ji il est prêt à brader tout waaw jaral na ko bàyyi ay julleem ndax lan alal ju muy ut ju mu war a yaakaar fenn am na lu muy demee sax buñ ko tegalee condition bañ a woor jaral na ko bañ a woor ngir agsi ci alal jooju waaw kooku nag wala façon marchandise bu ma mën a jaay même bu dee xam naa ne charan charia day xaraamal ku jaay lu mel nii dinaa ko def parce que il faut ma génn ci quoi mu ne ko nag yow hakim yëgal ne loolu lam yu baarak lahu fii kooku kenn du ko barkeelal ci aleelam jooju te waajooju mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne wa kaana kalladhi ya'kulu wa laa yashba' te kooku day mel ni ki nga xam ne day lekk te du suur ba mukk waaw jamais mu suur am na ñoo xam ne géej gi taxul ñu maan gi waaw moo taxoon mu waxoon ca beneen xadiis boobu alayhi salaatu salaam mu ne bu amoon doomu aadama bi de bu amoon aw xur woo xam ne ci alal la dina laaj ñu dolli ko waaw law kaana libni aadam waadin min dahab aw kama qaala alayhi salaatu xur ci ci ci xam ne lépp moo ko moom ci or ay alal dina laaj ñu dolli ko beneen bu ñu ko dollee beneen mu laaj beneen te nag du feesal biirub aadama bi illa turaab waaw mooy mu dee rek ñu suul ko lool kese mooy feesal suuf sa dugg ca biir ba nag ko ba mu jeex ko lool rek ko mën a doy waaye yàlla nañu yàlla musal ci nit ku mel noonu waaye amin yàlla nañu yàlla musal ci nit ku mel noonu moo tax mu ne waa jooju du ut alal ci les moyens yi nga xam ne baaxul ndax na ko am rek ndax yëkkamti ku yàkkamti wërsëgam kenn du ko ci barkeel te comme que ba buur yàlla xëccee barke bi wa kaana day mujju nekk kalladhi ya'kulu wala yashba day mel ni ki nga xam ne day lekk te du ma sa suur jamais mu suur waaw loo ko tegal mu ne ko tuy bu frigo bi feesoon mu ne ko tëll toog waaw lool misaal la mooy lan appétit ci wàllu am alal du jeex foo ko fekk mu ngi dañ dañ ngir am ko waaye habasa aka neexoon bu doon ne da ko jaarale ci li ko so li ko sariyaane fii ngay jaar mais déedéet waaw il est prêt à brader sa religion sa dignité ou même faire éliminer des gens pour accéder à aux biens matériels ci-bas dans ce monde ci-bas moom pare na ngir def loolu mooy wa kaana kalladhi ya'kulu wa la yashba moom mu tekki ne Allah Allah Allah mu ne wal yadul ulya xayrun min yadi sufla mu ne ko yaa xakim wal yadul ulya te loxo bi nga xam ne moo féete kaw xayrun moo gën min yadi sufla ci loxo bi féete suuf mooy lan loxo bi joxe moo gën loxo bi nangu ndax kiy joxe muy féetale kaw loxo kiy nangu tàllal ci suuf mu ko moo tax l'islam ne fait pas l'apologie de la pauvreté waxoon nañ la Seydina Ali asadullahi al Ali ibn Abi Abu Turab radiyallahu anhu doon wax law kaana al-faqru law kaana al-adamu walaw al-faqru la qatal ñàkk de bu doonum nit la bu taxaw doon nañ ko rey waaw parce que ñàkk moo mën a pousser nit ci loo xamante ne nii bu ci génnee ku ko ne woon mas ngaa def lii ngir génn sa ñàkk gi dana noonoo amaana sax laata lool di ko dal ku ko ko waxoon ne ko bés dina jot lii nga def ko ndax am danaan mukk lool du boo ko def waaw kam min unaasin irtaddu an al-islaam ha hiinamaa asaabahum al-faqr wal-juu' ñaata nit ñoo ñoo tub bi génn ci lislaam baleen pauvreté akuk ñàkk ak li nga xam ne mooy nattu nattuy jamono dal leen loolu bari na moo tax musiba yi dañoo bari xoolal foog naa masoon naa ko tudd ñi nga xam ne ay réfugiés lañ jóge ay Syrie ndax guerre civile ba waaw nga xam ne walla iyaadu billaah fitna lañ yee fitna la ñee sept ans de guerre mois de mars bii weesu on est le premier mai 2018 aujourd'hui mois de mars bii weesu 2018 moo doon sept ans wu guerre civile bi am Syrie gis nañ ci journal bi ñoo xamante ne nii Europe de l'Est bi ñuy ñëw ñoo xam ne ay jullit lañ woon ñu wane leen cay église ñu ne génn nañ ci lislaam wal iyaadu billah décembre daaw ñu wane leen ci 2017 ñu ne génn nañ ci lislaam léegi ay chrétien leen almasihiyuun lañ parce que ñoo ñoo leen fat ñoo leen kii te tamit ñu génn ci lislaam ndax lan fitna kooku xam nga ne kooku bu newoon dëkkam nekk en sécurité amaana sax am na lum newoon jóg doon ko jàpp amaana loolu lépp doonu ko woon dal waaw moo tax lislaam masula woote ci soyez des pauvres jamais waaw l'islam moom mooy promotion bi gën rëy bu nit mën a am ci bépp domaine wàllu yàlla waaw kenn mënulaa arrêté waaw kenn kenn mënu la nekk sa obstacle waaw yow daal jëlal sa ñaari laaf janaaxay janaaxay xawf war rajaa tir naawal jëm ci sa borom kenn mënu ci dara na sa yéena sell te xool sa kanam bana gestu ba a xool gauche ak droite ñi lay mbëlleewa ko kii dafa soofa daa foog ne moo gën nit ñi bu leen tontu bu leen faale buñ la yow nekkal sa vitesse de croisière croisière loolu ngeen di wax tir naawal jëm ci sa borom waaw te wàcc di tontoog ton ñi nga xamante ne nii xamuñu wala ñoom kuy def lu baax seen kanam lañuy bañ ndax dañ ciy gis seen bopp côté économie tir waaw naawal demal sa yoon xëyil waaw boo xamee li dagat jeex na demal bu kenn tënk ci lenn wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir 'alayhaa nahnu narzuquka wal 'aaqibatu lit-taqwaa buur yàlla moo lay moo lay wërsëgal inna allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matiin buur yàlla mooy aji wërsëgalaakoon bu mag bi boroom kattan gu dëgër gi mooy domaine boo dem noonu la waaw l'islam n'a jamais fait l'apologie de la pauvreté et de la misère ay jëleen ñu ñàkk diine ñàkk moo baax kan moo la wax loolu kan ba ngeen ni jàpp ne alal ci boppam moo xaram du lu ñuy wax mais du ñuy wax kii nii mais seen ni ñuy doxalee ak ni ñuy kiiwee lépp loolu lay tekki quoi alors que c'est faux kon yeneen bi alei saatu salaam ne Seydina al-Hakim al-Hakim wal yadul ulya xayrun min al yadi loxo bi joxe nag féete kaw moo gën loxo bi nangu féete suuf kon nag Hakim ñaan di ñaan rek ñu lay jox kese loolu duñ ne li ngay jël daganul de waaye nag nit war naa dépasser foofu xamante ne nii moom dundam yëpp ci leen rek moom patrimoine am daal ci leen rek la kii mooy ay ñaan kese yalwaan wayaan fii eh, yaa xaw eh, saa mbay mbayaan xaw ma ju dul jeex loolu noonu yonent ma ne saa saa nee na inna hadha al mala xadirun faman axadahu bi saxaawati nafsin burika lahu fiihi wa man axadahu bi israafi nafsin lam yubaarak lahu fiihi wa kaana kalladii ya'kulu wa laa yashba'u wal yadul ulyaa xayrun minal yadis suflaa waaw Seydina Hakim nag bi ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxee lool mu ne fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na nag ma ne ko ah yow ndaw yàlla li hein yow ndaw yàlla li hein walladi ba'athaka bil haqq maa ngi koy waat maa ngi koy waat ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëkk mooy kan azza wa jalla ah maa ngi koy waat ci sama borom azza wa jalla bi nga xam ne moo la yónni yow sallallahu alayhi wa sallama bil haqqi nabiyya waaw moo la yebal ci dëgg maa ngi waat ci koog ne laa arza'u ahadan ba'daka shay'a maa ngi wat ci kooku ne kenn laa dul laajati di ko xomp ci moom dara noo jeex na ginnaaw yow hatta ufaariqa dunya fekk tàqale ku àddina mooy mooy loolu moom si fini yow laay mujjatee laaj gis nga saxaaba yi radiyallahu bu leen njàngaleem yonent bi alayhi allah allah allah mooy ci saase di laajati kenn lu may jox di xomp dara ci moom li tax muy jël lenn di ma jox non c'est fini c'est fini la arza la arza ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya ba may génne àddina dootuma ko def ñaan yalwaan saa mbay mbayaan jeex na mu ko loolu nit ñépp la concerné waaw mooy ki nga xam ne dafa dem ba sës amatul dara te def na lu ne kooku mën naa ñaan si kooku man naa ñaan li ñuy wax mooy Seydina Hakim mi mu def dafa ñaan ñu jox ko mu ñaanati ñu jox ko ñuy ñaan mooy loolu bëgg koo def loo xam ne presque mooy sa métier loolu mooy problème mais nit ku soxla vraiment mu nekk ci loo xam ne bu ko deful conséquence yi day gën graw mais kooku mu def loolu moo gën nga dem di prostituer wu en tant que jigéen ngir am du dunde kenn du na le va te prostituer après c'est pas grave loolu kenn du la ko wax kenn du la wax demal. tu te prostitues pour am sa gi parce que moo gën yalwaan ku la wax lool waxula dëgg ku la wax lool waxula dëgg waxu li nga xam ne mooy li am waaw waxu li nga xam ne mooy li am léegi mu ne kon dootuma laa kenn ginnaaw yow moo tax fa kaana Abu Bakrin yad'u hakiman li yu'tiyahu al-'ata fa ya'ba an yaqbila minhu shay ah moo tax ginnaaw yeneen tamit saab saab Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu da doon woo Seydina Hakim ngir di ko jox li nga xam ne mooy àqam ci wàllu ci alal ji mu bañ ne du jël waaw inna Umar da'aahu li yu'tiyahu fa abaa an yaqbila minhu waaw Seydina Omar ginnaaw bi mu nee xalifa tamit pare bi mu créé diiwaan yi ku nekk li nga war am di jox Seydina Hakim li lii àqam ci dëkk yi ñu ubbeeg yooyu màng yeeg yooyu mu ne du ma jël dara. Seydina Omar di woo nit ñi naan leen yaa ma'sharal muslimiin inni a'ridu alayhi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu min hadha al-fay'i fa ya'ba an ya'khudhahu waaw di prendre en témoin nit ñi moom Seydina Omar ibn al di wax nit ñi ne leen xakiima ngi yéen a may seedeek moom jox naa ko àqam bi nga xam ne boroomam moo ko jox ci li nga xam ne alal ji nga xam ne ci yéeféer yi lay jóge di ñëw ci ñun mu bañ koo jël waaw mu ne fa lam yarza xakimun ahadan min shay'in hatta na nabi hatta tufiya non seulement du laaj mais ku koy jox yu mel noonu du jël loolu moo tax Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar est-ce que da a laaj non seen àqam lañ ko doon jox mu ne loolu dox mu ko jël parce que jëloon naa pacte ak yonent bi alayhi salaam waxoon naa ko loolu loolu tamit seen <laughs> ci xamee ne bayan ah, bu amee da ngay dangay oh, da ngay euh, jaayante ki ah waaw moo tax euh, li ngay gis euh, euh, ulama suufiya mashayixu suufiya yi pacte yooyu ñuy jël mais lii mooy cosaanam pacte yi yonent bi alayhi salaam doon tëralal saxaaba yi wala ñoom ñu tëral ne ko lii ñoo ko jël ne loolu dañ koy respecté ba ni ñuy dajeeg yow ëllëg ba ni ñuy dajeeg suñu borom nga xam ne dañ koy respecté ku mu ci jaayanteel comme ñam jaayanteel ñoom ah, wa allah tasalunna an-naasa shay'a loolu gisoon nañ ko waaw abu malik al-ash'ari ñoom bam jaayanteel ñoom ne leen te bokk na ci li ngeen may jaayanteel te bu ngeen laaj kenn dara ba moo tax kenn ci ñoom bu yéegoon ci war waayam aw yaram wadd sax du ne jottali ma ko ki ci suuf jottali ma ko day wàcc jël ko ndax ñoom duñu laaj dara loolu pacte la buñ amoon ak alayhi salaam boo xam ne ils sont obligés respecter ko ila an yufariqu hadhihi dunya ba ni ñuy génne àddina loolu mooy tax nekk fi naan mais ñii yi yaveeru caaxaan la ko wax seen yi ñuy def ci naan sëriñi suufi ay kii pacte mais loolu dafa am cosaan ci diine dafa am cosaan ci diine loolu njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam la doxalinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la loolu boo xamul laajteel waaye bul ne walla manoo tamit tëb ne loolu c'était uniquement réservé yonent bi alayhi salaam loolu amut loolu amut saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko doon def buñ demoon xare di jël pak ngir xare fii kenn du daw kenn du dem dara ñu koy def te pacte boobu dañ naan yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon ne manu la ni loolu dinañ ko def seen biir dinañ ko defandi seen biir di jël kon loolu loolu am na cosaan ci diine voilà am nañ ci royukaay lahum qudwa wa huwa al qudwatu al xasana sallallahu alayhi wa sallam waaw kon Seydina Hakim moomu loolu mooy mbiram moom keroog jox nañu ko téeméeri gëléem mais ba mu continuer di laaj di laaj di laaj rek yonent ma ne saa saa loolu la ko xamal de keroog la mujjee laajati kenn kon imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi ginnaaw bi mu ne waataa Xakiim ibn Xizaam mi'ata ba'iir mu daal di jox Seydina Xakiim ibn Xizaam mi'ata ba'iir li nga xam ne mooy saa gëléem mu ne wa a'ta al-Haaris ibn Kalada axaa bani Abdiddaar mi'ata ba'iir mu jox al-Haaris ibn al ibn Kalada waxoon nañ la moom tarjamaam lii rek lañu am ci moom que bokk na ci ñi nga xam ne jox nañ ko keroog ci màng mi xam ne moo amoon fa nga xam ne mooy Hunayn mu ne woon ba léegi moom imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa ata al-Haaris ibn Hishaam mi'ata ba'iir mu jox al-Haaris ibn Hishaam frère Abu Jahl moom al-Haaris ibn Hishaam radiyallahu anhu waaw ah, ñu jox ko lan mi'ata ba'iir cent gëléem cent gëléem cent géléem wa a'tal ala ibn jaariya non damaa sute damaa waaw non damaa sute wa a'ta suhayl suhayl ibn amr suhayl ibn amr mi'ata ba'ir cent géléem le négociateur en chef de sulhul hudaybiya yonent bi alayhi salaam jox ko mi'ata ba'ir daal di koy jox cent gëléem mu ne moom gisoon nañ tari na waata Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays mi'ata ba'ir mu daal di jox Huwaytib ibn Abdil Uzza Huwaytib ibn Abdil Uzza mi'ata ba'ir a ah, moom mii nag lañ gisuloon kon ginnaaw Sayyidina Muawiya bin abi sufyan radiyallahu taala anhu wa ardaa kon tey ñu war a gis Xuwaytib ah mu ne wa a'taa Xuwaytib ibn Abdil Uzza ibn abi Qays mi'ata ba'iir mu daal di koy jox sans géléem ana naka la tuddoon aka nan nan la tuddoon moo doon Xuwaytib Xuwaytib kon moo doon Xuwaytib Xuwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays Huwaytib di doomi Abdul Uzza Abdul Uzza di doomi Abi Qays al-Qurashi al-Amiri ah moom Seydina Huwaytib ibn Abdul Uzza radiyallahu taala anhu ah kon doomu doomu kan la woon moo doon kon Xuwaytib di doomi Abdul Uzza Abdul Uzza boobu di doomi Abi Qays Abi Qays boobu di doomu ku ñuy wax Abduwud Abduwud di doomi Nasr Nasr di doomi Maalik Maalik di doomi Hisl Hisl di doomi Aamir di doomi Luway moom Huwaytib al-Qurashi al-Aamiri muy waa Bani Aamir di e, e, Hisl ibn Amir ibn Lu'ay maamu alayhi salaatu wassalaam papa dàkkantalam moo doon Abu Muhammad wala Abul Usba papa wala papa moom nag Abu Muhammad bi moo gën a siiw wala Abul Asbar Asbari al Asbari ah eh, moom nag ci muallafatu qulubuhum yi la bokkoon ñi nga xam ne ñoo tuub amul fathi fathu makka mooy bi mu ko ubbee ba pare alayhi salaam dem Hunayn amul fathi la tuub daldi dem Hunayn ànd ak alayhi salaatu ci harbu Hawazin moom nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo xamoon ansaabal haram mooy alxaramul ci poto yi nga xam ne mooy ay màndarga yoo xam ne dañ defoon pour xam ne kaaba gi fii la yem euh, parce que loolu yaataloon nañ ko lu baax ci zaadul xujjaaj historique tabaxu kaaba gi waaye it gisoon nañ ko ci biir siira bi ci dunduk aleyhi salaatu wassalaam ba mu fekkee ba ñu mm, bàyyi tëxam yi ak bàyti xam yi ak waa Quraysh doon tabaxaat Kaaba ba waa Quraysh ne ku fi yorul lu lew bu mu fi indi alal ju lewul Kaaba gi lañuy tabax ya Allah ñoo xamante ne nii faale wu ñu woon affaire ay dagan naam waaye buur yàlla moo moo namm loolu def ko ci ñoom këne ñu ne néegam bii nag kàntaa bii moom buñ koy def suñu alal yu luus yépp dara du ku fi indi alal ju luus duñ la duñ ko ci boole ñu dajale liñ am ci lu dagal ñu ne dañuy tabaxaat kaaba gi seen alal ja ñu yor matewul ñu def ko ala qawaa'idi sayyidina ibrahim wa ismaa'il alayhim assalaatu wassalaam seen alal mayu leen ñu daldi mayu leen ñu daldi koy def ci ni nga xam ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam ci la ko tabaxe woon moom Kaaba gi amul loolu léegi moo tax affaire bi matul moo tax xijru Ismaïl Seydina Ismaïl dangay gis loolu loolu mel ni arc mel ni xulwaan yi mel ni benn demi-cercle loolu noonu ci kamba gi la bokkoon waaye seen alal yi foofu la yemoon moo tax àggalewuñu ko dañu defoon nag ay màndarga yoo xam ne yuy wane ne fii la kaaba gi yem yooyu nag du ñépp ko xamoon parce que même Seydina Zubayr ibn al-Awwam non Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ba mu ko tojaate woon doon ko defaraat é xawoon nañu am coono ngir retrouver qawaayidu Seydina Ismaïl Seydina Ibrahim alayhim asalaatu wassalaam moom mii nag Huwaytib dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni nii ñoom dañoo xamoon en emplacement yooyu moo tax kon ci li nga xam ne kon yonent bi alei saa salaam après Hunayn imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi nee na bokk na ci ñi nga xam ne daal na leen jox cent gëléem waaw jox na leen cent gëléem ndax bëgg leen a dëgëral ci ngëm yàlla gi nga xam ne moom lañ gëm te yàgguñu ci ndax lislaam bi nga xam ne moom lañ dugg te yàgguñu ci hein moom xaway cëb ibn Abdil uh, Uzza voilà moom nag Xuwaytib imaam Ibn Saad dafa nettali keroog ne li mu tuube keroog fatxu Makka laata Xunayn bii bi yonent ma la saab saab ñëwee di ubbi Makka dafa tiit nee na damaa tiit tiit bu metti waaw mu ne lamma daxala rasulullah sallallahu alayhi wasallam makkata xiftu xawfan shadida mu ne mu ngi ca tabaqaat nettali bi boo demee tamit ci eh, borom eh, taarixu Dimashq ibn Asakir rahmatullah alayhi di nga ko fekk mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu dugg see Makka ci fatxu Makka mama tiit tiit gu tara tara tara tara ndax kilifa laa damaa am njaboot te toroxtaange toro toro to eh, toroxtaange nag laay bañ ci biir ci biir Quraysh <laughs> am naa seen lisaanu xaal wala sax seen lisaanu seen làmmiñ soriwul woon ak la la innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla noonu yafaluuna la ñuy defa <laughs> xam naa loolu lañu yaakaaroon waaw waa Quraysh moo tax keroog ñu ne ko woon mu ne leen ma dhanantum anni fa'ilun bikum bu mu bee Quraysh gisoon nañ lim leen wax moom sallallahu alayhi wa sallam dajale leen góor yi toog ponkali Quraysh yi dignitaire Quraysh ak kilifaay Quraysh waaw mu ne leen ma dhanantum ana ngeen yaakaar rek jugez-vous vous-même donnez-moi la sentence bi ma leen war a teg xalaatal ma leen rek lan laa leen war a def ma zanantum ana lan ngeen yaakaar que anni man sallallahu alayhi wasallam fa'ilun bikum loolu laa leen di def gaa yi ne ko axun karim ibnu axin karim ne ko yow de mbokk mu tedd nga laa xayraa yow jàmm rek ngay def bu mbaax rek yiw rek nga mën a def ndax yow axun karim yow mbokk nga mu tedd mu noom waaw ibnu axin karim nekk doomi mbokk mu tedd waaw yow sa baay xam nañ ko abdul muttalib ay waay jële ba dul karam abdul muttalib yi dul karam ay waay borom borom borom teraanga googu mooy sa waajur ah, kon doo ñu def leneen delu dul loolu waaye ñooñu mooy amatu fu ñu dem mais ñenn ñi dañoo foo wone lool lañu daw waaw <laughs> innal muluka ndax dañoo jàppoon gis nga Abu Sufyan jour boobu li mu doon wax lu ñu wax mu naan asbaha mulku ibn akhika azima ya Abbas ay way ya Abbas sa nguuru doom ji sa nguuru doomi doom ji sa sa sa nguuri doomi frère bi mbokk bi sa grand frère bi Abdallah ay way nguuru doomam gii de rëy na de màgg na de mu naan ko Abu Sufyan hada huwa hiya nubuwa lii nubuwa la lii du nguur mooy moom mi it Huwayt loolu la jàppoon que kon nag buur yi xam nañ li ñuy def gis nga buur yi bu ñu jàppee benn dëkk mais loolu moo ma sàmm mu amee ci antiquité Babylone dañ koo raser parce que ña nga xam ne ñoo ko nangu ba ñëwee du ñu bëgg benn trace des dañuy pour wane leur leur domination ak ni ngeen noote dañuy ñëw pale yàq lépp loo xam ne dafa manoon nañ ci jariñoo lépp lañuy ñuy taal def lépp lépp ñu daal di koy effacer ngir wane leur hégémonie looloo xew ku ñëw rek boo nangoo capital yàq foofu gaay bañ demee Kaboul gis nga niñ yàq fu bari Bagdad fa ñaata bomb lañ fa largué 2003 kon innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha dañ koy yàq détruire lépp mais li ci gën a garaaw bu doon mur yi lañuy def noonu bàyyi ña ci des sax bu kilifa ñu reste bi nekk kilifa sax ñoo waaye wa ja'alu a'izzata ahli hadhihi la wa kadhalika yaf'alu ba pare ñu jàpp ñi nga xam ne ñoo ne woon ci kaw kilifa ya ña nga xam ne ñoo doon borom dignitaires yi ñu def leen ñu mujj leen def leen ci baaku peuple bi mooy dañuy changer échelle sociale bi lañuy ñuy jël ni ñuy wëlbati classe dirigeante bi lañuy ñuy mujj toroxal devant tout monde jàpp monsieur le kan jiite woon réew ma premier ay ministre am yii di leen yóbbu ay procès di leen takk di leen wane di seen procès en direct waaw <laughs> ay way printemps arabe xoola président yooyu yépp même ñi ci rëcc te ñu jàpp leen xoolal seen procès yi ñu muy demee ñoo ne woon kilifa gi nga xam ne dañoo amoon avis droit de vie ou de mort ci ku nekk am na ñenn ñi buñ doon ci ci li ma dégg ciy nettali buñ doon jël benn yoon waxuma la taxaw tiim jàkkaarloog tali bi rek amoo droit bi gars yi dañuy wane gannaaw ñi nga xam ne mënuñ fa jóge dañuy gannaaw lañ koy tourner. kooku ñu mujj procès ñépp di ko gis ñu koy teg ci ginnaaw barrières yeeg yooyu. kon wa ja'alu a'izzata a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun noo tax Xuwaytib nag dafa fokkoon ne yonent mi alayhi salaatu moom ci buur yi ci buur yi la bokk de kon de tey ak xare yi ñu xarek moom yépp ay way tey làmbaay ñaaw moo tax mu ne lamma daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam makkata xiftu xawfan shadida dama tiit tiit gu tara tara tara tar léegi nag pour pour pour pour nag affaire bi parce que affaire bi damaa bett waaw gisoon nañ ne alayhi salaam keroog bi muy génn dafa ñaan boroomam subhaanahu wa ngir mu daal di koy nëbbal waa Quraysh bëtu waa Quraysh ba bu ñu am ak seen xol ba bu am benn information ci fi mu jëm waaw moo tax boor suñu boroom nangu ñaanam ba Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu taala anhu doon yónnee lettre ba ngir yëgal ko waa Quraysh lu suñu borom def da ko yëgal yonent mi alayhi salaam fa ba'atha sayyidina Ali wal Miqdaada wa Zubayra ila rawdati xaaxin mu yónni leen ne leen dem leen nu a gaawe ila rawdati xaax foo fële ca bërëb boobu ñu naan xaax di ngeen fa fekk zaina benn jigéen buy tukki faaxudu alkitaaba minha wala allati maaha alladi maaha ngeen jël téere bi mu yor mooy lettre bi waaw kon Xuwaytib nee na nag mbir mi mooy mbir mi dañ la bett moo tax Abu Sufyaan gis nga ni ba may tuub mbir mi da koo bett dafa génn rek ànd ak ñoom Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i ak Hakiim ibn Hizaam waaw mi ngi doon wax sànq li ñu àndeek ñooñu rek ci la gis safara yi ci guddi gi seen taal campement wu julli ni mu xam ne ba ni muy redécouvrir ñii yonent bi alei saatu la mënatuñ ci dara moo tax nag mu nekk ak soo kiipo Huwaytib ibn Abdul Uzza nee na ni ma def fa farraqtu ahli bi haythu ya'manun wantahaytu ilaa xaa'iti awfin fa aqamtu fii nee na ni ma def comme que boroom njaboot laa te kilifa la dama tasaare sama njaboot waaw ku nekk ma xool foo xam ne yaakaar naa ne di nga fa am di nga nekk en sécurité bu jullit ñi duggee màkk ma gaaw tasaare sama njaboot nu mu gën a gaawe kantaa nag ma daw ci benn tool boo xam ne xaa'iti awf nekk foofule fa aqamtu fii ma daal di fay nekk fa ida ana bi abi dar wa kaanat lii bihi maarifa nee na man daal naka laa agsi ci tool boobule rek la daal naka laa agsi rek ma gis dama fa àgg rek dajeek Seydina Abu Dar Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw radiyallahu anhu Seydina Abu Dar yaa aba dar la tatlubul imaara cëy seydna abu dar <laughs> ku ku gën a dëggu amul loo mu ne gisoon nañ tarjamaam yàgg na <laughs> waaw mu ne moom laa dajeel wa lii bihi maarifa man dama damaa amoon ak moom ak xamee mooy xamante woon nañ maak moom man Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays al-Amiri al-Qurashi radiyallahu ta'ala nee na nag ma ne ko eh, waaye mu ne xamoon naa ko wal ma'rifatu abadan naafi'a moom Huwaytib mu ne <laughs> te gis nga xamee xam-xam mooy xam xamee ak xamee tout le temps da lay jariñ am na nag malheureusement <laughs> lii nii am na ñu bari xamuñu ko ñoom pour ñoom nit ñi ñuy xam obstacle lañ pour ñoom walla iyaadu billaah hmm? même waaja sax nga xam ne daanaka waaye wax jam boo wax na dëgg <laughs> wata fa wata mattan bi subhi ma dumta fii <laughs> laa taxaf an yazula xatta yazula waa jooju de moom wax ji wax ji bon ma ne watamatta bi ci suba gi mooy brise matinale beeg xéewalu matinale bi bul ragal bul nekk naan oh, lii du yàgg quoi naan du yàgg bam jeex bul ragal mu dem moment boobu passé xatta yazula bu muy demee kun mutafailan sois optimiste tout le temps <laughs> mu ne am na ñoo xam ne nag gisawuñ mbir yi noonu ñoom pour ñoom ñi ñuy xamante ñi nit ñi ñuy découvrir mooy seen source de problème mm. ah bu dee noonu nga ko gisee ñu nekk si source de problème hein te lool lool jullit jullit warula mel noonu ah. parce que loolu mooy l'enfer c'est les autres loolu la ci gàttal man daal li ma li may dal lu metti yëpp ñeneen ñi la yow fàtte sa bopp lool mooy façon yëkkati sa bopp la mooy daal yow yaa tedd yaa kii nit ñi ñoo baaxul ba ñoo tax yow li lay dal jëlul noonu ci nit ñi la waaye du yow wal iyaazu billaah moo tax mu ne wal maarifatu abadan naafi'a te xame waaye waaye du deñ saa su ne nekk loo xam ne day jariñ boroom xamante koo xamante nit ndax man nga xamante nit foog ne kii nii nga dayee ak moom fenn ngeen kii nii benn jour nga soxla lool foo xam ne yaakaaroon ne di nga fa xam kenn nga dajeeg moom boobaa moo gën a simple ngay uti doxandéem ci mbedd mi ngir ngir ñu dimbali la mu ne fa sallamtu alayhi fa dhakartu la nee na bi ma gisee Seydina Abu Dhar foofu ci tool ma dajeeg moom foofu ma nuyu ko fàttali ko suñu xamee mooy xam naa yàgg na de ndax Abu Dar ba mu fay ñëw mooy ba yonent ma saa saam doon door a doon door woo woote la ñëwoon jóge xifaar gis nga na ko gaay duma waawoon waa mag nee na nag mu ne ma nuyu ko daal di koy fàttali kër man maay man maay kan waaw fa qaala ijma' yaalaka wa anta amin mu wax ko mu xam ne ah c'est mooy comme si ah yow yaay xuwa xuwaytib ko naa la si inna Abdul Uzza <laughs> waaw man a de man a Abu ah, Xuwaytib la nag ma nettali ko ni mu demee ak situation bi nu mu toll dugg ngeen fii ci Makka yonent ma ne saab saab ñëw na ngir ubbi Makka man nag tiita ma dugg tasaare naa sama njaboot foo xam ne yaakaar naa ne dinañ fa nekk sécurité te man maa ngi nii awma fenn fu ma daw làq lu dul fii ma daje yow nee na Abu Dhar ne ma amul problème ijma ayaalaka wa anta amin dajaleel sa jaboot demal ku nekk fa nga defoon nga dajale leen ñoom ñépp te yëgal ne yaa ngi sécurité lu tax lu tax ad ajar naa man ajarti yaa umma haani la parce que al mu'minuuna ah tatakaafa'u dimaa'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnaahum allah jullit ñi ñoo yem seen deret ñoo yem amul kii xaay classe bi la bokk kii classe bu baax bi ba seen deret yi yemul ba nga xam ne bu as sharif sàccee ñu ba ko ki sàcc bu dee ne ci high class bi ñu bàyyi ko bu dee ne ci ñu tedd ñu ñu ñu euh, la ñu daal di koy ñu ñu ñu ñu ñu doya ñu bokk ñu dóor ko pen bi déedéet. al mu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum seen deret yi benn la waaw waaw ñoom ñépp a ñoom ñépp a yem ci côté boobu ñoo ci yem deretu Quraysh yi gënu la foor deretu malgache boo xam ne jullit la dereetu Quraysh yi gënu la foor dereetu sénégalais boo xam ne jullit la dereetu biir sénégalais yi nga xam ne jullit lañ benn ginu cee foor benn ñoom ñépp a ci côté boobu ci dama yàlla ñoom ñépp a koo fi faat waman qutila mazluman gisoon nañ ko ci jotaay bee weesu faqad ja'alna li waliyhi sultaana fala yusrif fil qatl innahu kaana mansuura waaw képp ku ñu rayal tooñ la jox nañ la pouvoir bu mat sëkk ci kaw waaja faat kon loolu la de waaw ndax li yonent ma lay saab waxoon ne sayyidatu Ummu Hani ba Seydina Ali frère bi radiyallahu anhu bëggoon a faat ñoom Haaris ibn Hisham ak mbokkam ma nga xam ne moo ko yiiroon mu ñëw wax ko yonent ma lay salaam yonent bi ne ko man kat dama leen a yiir sama frère Seydina Ali bëgg leen a faat mu ne ko qad ajarna man ajarti yaa umma haani ne ko ñun de yiir nañu képp koo xam ne yiir nga ko yow umma haani moo tax sëy am amooy loolu gisoon nañ ci entre yéeféer yi <coughs> azimmi al mustaman al muahad ak ki nga xam ne al moom dañ koo jox amaan al musta'man azimmi al muahad ak al harbi ñoo ñëpp gisoon nañ leen façon yéeféri këne ñenn ñi état bi moo leen di jox amaan ah pat comme bu doon tey dañ naan moo leen jox visa jox leen autorisation ñëw ci réewum jullit ñi ñooñu kenn amul droit laal seen karaw waaw ñi nga xam ne am ñoo xam ne kenn ci jullit ñi mooy porté wu tuteur ne mooy tuteuram léegi état bi daal di valider loolu waaw valider loolu loolu it kooku kenn ñemewu koo laal keneen ki mooy zimmi ci biir réewum jullit mi la dëkk mais yéeféer la kooku it fekk manu ngeen ko laal kenn rek lañ mën a laal mooy xar bii bi nga xam ne mooy xeex ak yow waaw fal yuqaatil fi sabilillah ñi nga xam ne fa qaatilu awliyaa shaytaan ñi nga xam ne ñooy xeex ak génn parandooy shaytaane yi ñooñ xeex ak leen génn waaw bu leen xeex ak ñoom hatta tuqaatiluunakum fii waaw léegi kon nag Seydina Abu Dhar ne ko ijma yaalaka wa anta amin nee na mu ne ma dajaleel sa njaboot te yëgal na yaa ngi en sécurité Seydina Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays rahmatullah alayhi mu ne bi mu defee lool nag wa dhahaba ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu fatma'nantu waaw nee na mu dem ci saase yëgal ko Yonent mi alayhi salaam moom Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu waaw ne ko Huwaytib ibn Abdul Uzza de nettali ko li xaw seen digganteeg moom ak li mu ko wax nee na ci saase nag ba ma rassuré ko loolu yonent ma saa saab léegi d'accord na ci mbir mi ma nekk en sécurité mu ne après fa qaala li Abu Dhar Seydina Abu Dhar ne ma radiyallahu anhu wa hatta mata ya Aba Muhammad qad subiqta wafaa qad qad subiqat wafaataka xayrun kasiir wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abarru nnaas wa axlamu nnaas wa sharafuhu sharafuka wa izzuhu izzuka allah <laughs> bi mu ko fekkaatee ci tool boobu ginnaaw bi mu demee ci yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko li dox diggante moom mu rassuré ko ne ko baax na d'accord nañ validé nañ mooy loolu tamit il faut être autorité bi valider que ne yow yaa porté tuteur yaay tuteuru ki nga xam ne moom sous sa tutelle tuta tutelle la nekk yéeféer bi moo tax moom sëy naa bu Dar dafa dem wax ko yonente bi alei satu salaam mu d'accord yaay Ummu Haani bi mu demee yonente bi alei satu salaam ne ko naam qad ajarna man ajarti yaa Ummu Haani yiir nañu ki nga yiir yow Sayyidatu Ummu Haani nee nag bi mu ñëwee wax ma loolu indil ma compte rendu que ne kon de bon te bu ko yonent ma saa mooy bépp saxaaba ku daje moom du ko def dara. nee na Seydina Abu ma ne ne ma nag ah mataa xataa mataa yaa Aba Muhammad ay way yow bàyyi Muhammad looloo doon dàkkantalam waa mais de jusqu'à quand nag yaa Huwaytib jusqu'à quand mooy de dangay nekk yéeféer nii rek dangay continuer di nekk yéeféer nii kon nekk ci seen sa diiney baay yi ak maam yi ba léegi xat subiqat xat subiqta wafaataka xayrun kasiir yow yiwu rëya rëya jiit nañ la ci yiw mooy ñu bari ndax <laughs> la laa yastawi alladhina ah, euh, haajaru min qabli alfathi euh, wajaahadu ñooñu yemuñook ñi nga xamante ni ñoom dañoo jihaad après wa anfaqu ñoo yemuñu waaw ulaa'ika a'zamu daraja ñi la ëpp mérite mooy ñi nga xam ne ñoom anfaqu ni ba'dil fathi wa qaatalu ñi nga xam ne dañoo dépenser seen alal dépenser seen énergie ak seen bakkan ak yépp rayante ci yoonu yàlla xare avant fatxu Makka ñooñ ñoo ëpp mérite ñi nga xam ne ñoom dañ koo def après fatxu Makka waaye wa kullan wa'ada Allahu al ku nekk nag ci ñaari kuréel yooyu muy maslamatul fatxi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo tuub après ñooñu ak ñi leen njëkk tuub avant fatxu Makka ñoom ku nekk buur yàlla dig na la aljana dig la lii woo xam ne dina ëpp sa njor waaye ñële nag ñoo ëpp daraja moo ñu njëkk ñi waaw moo tax mu ne ko qad subiqta wa faataka xayrun eh, maxrama yaa Xuwaytib bokk yaa Xuwaytib qad subiqta yow Aba Muhammad rawees nañ la wa faataka ta faat na la perte nga romb na la xayrun kasiir yiw gu bare bare bare bare paase na suutaa nee suutoo nee waaw wa rasulullahi te yow ki ko séqal yonent bi alayhi salaam abarru naas moo gën def dàqa def yiw ci nit ñi abarru naas wa rasulullahi sallallahu alayhi abarru naas moo gën ci nit ñi gin cee mën def yiw wa ahlamu naas moo gën a tey ci nit gin cee wa sharafuhu sharafuk te moom ak honneuram ak lu baax mais lool sa teddaange ak teddaange mooy sa wa izzuhu izzuk ak teraangaam sharafuhu wa izzu teraangaam ak teddaangaam mooy sa bos fa qultu nee na bi mu ma waxee loolu ma ne ko man Huwaytib ana axruju ma'ak ma ne ko waaw léegi damay génn tool bi ànd ak yow fa qaala nee na Abu Dar ne ma Seydina Abu Dar radiyallahu anhu nee na Seydina Abu Dar ne ma idaa ra'aytahu faqul assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah eh? nee na mu ne ma nag boo gisee yonent bi alayhi salaam mu ne ma boo gisee yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga nooy def hein faqul neel nee ko assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah nee ko assalaamu aleyk yal na jàmm nekk ci sa kaw wa rahmatullaahi ak yërmande yàlla yi ayyuhan nabiyyu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo ko noonu nee na fa qultuhu ma génn ànd ak moom ba ma dajee yonent bi saa saa bi agsee ci moom sallallahu alayhi wa ma daal di koy nuyoo noonu fa qaala mu ne ma wa alayka salaam mu ne ma yàlla na jàmm nekk ci yawit yow Xuwaytib nee na boobu laa tuub fa tashahadtu fa surra bi daalik wa qaal alhamdulillahi alladi hadaak ha mu ne yonent ma lay saaf ci saase bi ma ko nuyoo mu fay ma daal di tudd baatu seede yi ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa mu tudd baatu seede yi maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur boo xam ne moo war moom lañ war a jaamu ci dëgg illa ku dul boor yàlla ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur boo xam ne moo war am sañ-sañu tërali atte illallah ku dul buur yàlla ashhadu maa ngi seede an laa ilaha amul benn buur boo xam ne moom lañu war di topp ko dégg li ay digalam tey ba ay cereem illallah ku dul buur yàlla mooy ndigalu keneen buñ lay topp daa fekk mu dëppook li buur yàlla tëral buñ lay bu ñu koy ñàkka defit daa fekk mu moy li buur yàlla tëral wa ashhadu waaye yooyu yépp nag ki ñu ko jàngal te nekk suñu intermédiaire du ñu xamal mooy kan te maa ngi seede na kook mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama rasulullahi ndawul yàlla la waaw nee na nag fa surra bi daalik yonent ma lay saaf saam kontaan kontaan goo xam ne mu ne alhamdulillah alladi hadaak mu ne maa ngi sant buur yàlla mi nga xam ne alladi mi nga xam ne hadaaka moo la gindi ba dugal la ci lislaam yow Xuwaytib waaw waaw nee na pour gàttal fekke naa moom ma après loolu ci fatxu Makka bi mu paree ma dem ànd ak moom Xunayn mu jox ma ci ghanaaim yi imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi nee na wa ata ci ñu mu jox Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays mi'ata ba'ir mu jox ko cent gëléem moom Huwaytib ibn Abdil Uzza waaw moom nag Seydina Huwaytib après lii ah, dafa Hunayn dafa dem jóge Makka dem Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu nee na après yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mii waxoon nañ sànq dafa xamoon bu baax màndarga yi nga xam ne yi wone ne kaaba gi fii la yem Seydina Umar ibn Xattaab ñett ñim délégué woon ne nañu seet loolu ngir di ko marqué ndax marquage bi fokk ñu koy def ngir mu bañ a nekk lu réer moom Huwaytib ibn Abdul Uzza nga xam ne da koo xamoon lool bokkoon ci ñooñ bokk na ci ñeenti ñooñ Seydina Umar ibn Xattaab chargé woon ne leen liggéey boobu yéen a koy taxawee. ginnaaw gi li mu nekk ndax Medina la ne woon nee na ma jël sama kër ga ma amoon Makka nag finalement dama ko jaayoon Muawiya laa ko jaay mi ngi gisoon ci jataay bi weesu nee na bi arbaina alfu diinaar waaw quarante mille diinaar laa ko jaay ci pièce d'or waaw nee na fastaksaraha ba'du nnaas am ci nit ñi nag ah, non non non Huwaytib nag saay ah yow nag saay xawaay tib sa sa li nga jaay biir mi nag dafa cher quoi <laughs> mu ne fastaktharaha lenn ci nit ñi neen mooy mooy ah Muawiya boobu ma moo waa da koo defar de <laughs> mooy da koo nax mais du nax mais à vrai dire du nax ñun gisoon nañ les règles de transaction commerciale non hein gaa yi naan dafa bari fa qaala Huwaytib Huwaytib nee na ma ne leen wa maa hiya liman indahu xamsun min al-iyaal nga leen mais yéen li ngeen naan dafa bari arbaina alf dinaar lan lay tolloo ci ki nga xaman nit ki nga xam ne dafa am cinq ci njaboot mooy njaboot yoo xamante ne nii yooyu yëpp war leen a wu yor leen te njaboot yooyu du njabootu deux euh, euh, euh, un fils une fille un chien et leur et leur leur maîtresse ah non non non non oh, yi xew léegi waaw ah, un petit pavillon monsieur madame la fille le fils et le chien méchant bi ñuy bind ci bunt bi non. <laughs> après ñu ne waa ji way il a formé sa famille très bien hey ils daa kii déet xam nga ne moos seen seen njaboot yi ngan di njaboot la doon doon yow miy dégg sa maam boo seetloo Sénégal rek quelques années gars yi xam nga ne moos ak lé boo moywul yow sax mooy fami nga ba nga bokk rek xam nga ni ngeen di toll léeg-léeg wute na ak yow li nga jàpp ne loolooy njaboot léegi ñu bari ci ñun waaw nga xam ne ñoom bu ñu amee deux doom jàpp ne bari le nañ ñu naan leen surtout ñi nga xam ne ñoo